fi kitaabihi umdatul ahkaam eh, eh, min kalaami xayril anaam sallallahu alayhi wa sallama fi kitaabul libaas an al-Baraa ibn Aazib radiyallahu anhumaa annahu qaala maa ra'aytu min dii limmatin fi xullatin xamraa ahsana min rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam lahu sha'run yadribu ila mankibayhi ba'idu ma bayna al-mankibayni laysa bil-qasiri wala bit-tawil kon al-imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala muy waxte xadis quatre cent muy xadis bi nga xam ne mooy ñeenti téeméerolu xadis bi ci téere bii nga xam ne mooy bu bees gisoon nañ ci ñaari xadis ci bii weesu muy kitaabul libaas téere col ko téeréb sol yi mu ne anil bara ibn azib bii mu ngi koy jële ci seydina al bara ibni di doomu azib di azib waxoon naa la ñoom ñaar ñépp nag ay sahaaba lañu de radiyallahu anhuma annahu qaala neena maa ra'aytu man de masumaa gis min zi ci koo xaman ne boroomu karaw goo xam ne dafa bari ba bu dee ne karaw gi da koo bàyyi noonu ah muy lang day agsi ci mbag yi mu ne ma masumaa gis ku am karaw koo xam ne boroom karaw gu mel noonu la fii xullatin sol benn yére nekk ci benn yére xamraa boo xamante ne bu xonq la ahsana ku gën a rafet min rasulillahi ko dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy la mooy yeneen bi saa saam karaw gi dafa guddoon ba da doon bu ko wàcce woon noonu bu ko bàyyi woon muy wàcc day day laal mbagg yi day dal ci mbag yi voilà mu ngi noonu léegi nag ba pare mu soloon benn bés <laughs> sol benn yére bu xonq nag bu rafet mu ne masumaa gis ku gën a rafete noonu waay <laughs> borom karaw gu mel noonu la nekk ci yére mooy sol yére boo xamante ne nii lambaayoo yére boo xam ne bu xonq la ke yonent bi alayhi salaatu wassalaam léegi nag mu ne lahu ñeel na ko sha'run li nga xam ne mooy karaw boo xam ne bu ilal man ilaa man ki bay boo xamante ne nii karaw goo xamante ne nii dafay dal ci mbagg yi mooy dafa bu ko wàccee bu ko bàyyee noonu te takk ko kii ko ah wala lool mooy mu bàyyi ko ah yebal ko noonu bàyyi ko karaw gi day yadribu day day dóor day dal ilaa man ki bay fi ci ñaari mbagg yi waaw ba'idu na mbay na man ki bayni mu ne nag yonent na sa sam ñaari mbagg yi dañoo soree woon voilà Allahu akbar laysa bil qasir nekkul woon ku gàtt de ñu naan waajab tungu ni la déedéet nekkul woon ku gàtt déedéet gàttul woon de walla bi tawil waaye nekkul woon ku njool ba tiim ñépp gàttul ba ci suuf waaye njoolul ba ci kaw a kaw allahu akbar mooy dafa dëggu woon noonu la ko borom bi tabaaraka wa taala daal di woon melal wan al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala muy wax ci hadis bi nga xam ne moo ci tegu de hadis numéro quatre cent un di ñeenti téeméer ak benn mu ne an al-Baraa ibn Aazib radiyallahu anhumaa annahu qaala amaranaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi sab'in wa nahaanaa an sab'in amaranaa bi'iyaadati al-mariid wa ittibaa'i al-janaaza wa tashmiiti al-aatis wa ibraari al-qasam abii al-muqsim wa nasri al-mazluum wa ijaabati ad-daa'i wa ifshaa'i as-salaam wa nahaana an xawaatim aw an taxattumi dahab wa an shurbin bilfidda wa an almayaasir wa an alqassi wa an lubsi alxariir wal istabraq waddiibaaj kon alimaamu Abdul Ghani rahimahullah mu ne anil bara muy jële ci xadis bi ci xadis bi sahaaba bi mu jëloon xadis bi ñu génn léegi mu ne anil bara ibn Aazib mu ngi koy jële ci Seydina al Bara ibni di doomi azib di doomi ki nga xamante ne mooy azib radiyallahu anhuma annahu qaala neena amarana digal nañu rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam bi sab'in ci juróom ñaari mbir sept affaires yoo xam ne daf ñu koo digal wana haanaa mu aaya ñu tere ñu an sab'in ci ñaari mbir di sept mbir amarana digal nañu bi iyadatil marid bi ci njëkk ci juróom-ñaar yim ñu digal mooy digal nañu ñuy seeti ci feebar bu nit feebaree waruñu ne mu nga hôpital mbokk yëpp kenn du dem ñi ko xamoon kenn du dem mu fay gis ñu sol yu weex kese loolu jaaduwut wala sax bu dee këram la nekk feebar du feebar boo xam ne day wàllaate yooyu da ngeen a war a di ko seetli voilà même bu dee nag yoo xam ne manu ngeen faa ñëw ngeen koy woo bu dee mën naa wuyu téléphone wala yooyu wala di ko yónnee ñoo xamante ne nii yow bu dee manoo dem voilà mooy kon digal nañu bu njëkk ci nga xamante ne ni ñuy seeti di seeti ci nga xam ne rendre visite le malade wala la malade voilà mooy ki nga xam ne dafa feebar wattiba'il janaiz beneen bi nga xam ne moo ci tegu ba mu ñu digal mooy di topp néew yi bu ñu leen waree rob nga war a topp ci néew ba ba niñ koy jébbale boroomam man wa taala beneen bi wa tashmiitil aatis mooy nit bu dee dafa tissooli éternuer ne alhamdulillah nga ne ko yarhamukallah moom it mooy yow tasmit bi mooy lool bu ne alhamdulillah nga ne koy rahamukallah wa ibraril qasam ak ki nga xamante ne benn waay boo xam ne sa benn mbokk wala sa benn xarit dafa ñëw ne la mais sawaay exemple laay joxe bu ko defee ñu xam mais sawaay yow euh, suba samedi yow li layoo suba ma ne ko non non suba moom ba suba moom je suis libre quoi mu waat naa ci yàlla na kon di nga ñëw kër ga suba quoi yendul ma voilà mu ne bu waxee lool yow bul ne ñëw ma fet ñëw ma léegi ah da ngay ñëw déedéet loolu yow du lu xaraam lim la lim bëgg nga def ko du lu xaraam bon te lu baax la lu dagan nga la lu baax la tamit dem see géej nga fa waa yow géej nga fa quoi yow wax naa ne wallahi di nga fa ñëw suba ah saay bu boobaa bul ne ko kon ñëwuma sax non fexeel comme que waat na yow fexeel loolee mu waat da dimbali sa mbokk ba loolee mu bañ koo kafaara mooy defal li nga xam ne moom la waaj moom lay wax wa imranil qasam awil muqsim yi nga xam dafa mu dafa waat wala la mu te nga man ko te du nekk loo xamante ni nii ab mooy yàlla la kon waa ji gu bu gisee noonu waa ji voilà yow nga fexe ah mooy fi ñu mel noonu voilà du lu xaraam du loolu nga man ko def ko te yàlla tax léegi mu ne wa nasril mazlum beneen bi nga xamante ne nii moom la ñu digal mooy lan mooy dimbali waa ji nga xam ne dees koo tooñ amul nit ñi toog nga man ci dara mel ni yow concerné wu la bañ laa concerné yow mel ni concerné wu la alors que concerné la la voilà nga mën a dimbali képp ku mën a dimbali ku ñu tooñ nga toog sa yoon na ci yow yaa ngi def loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam wute nag lim la digal wa ibahati wa ijabati da'i beneen bim ñu digal mooy euh, euh, wuyu ki nga xam ne moo la woo ci loolu mariage lay wax voilà ak kuy céetal invité la nga ñëw waaye à condition que yu bon nga fay xew du fa xew wala bu dee dafay xew yow nga jàpp ne boo demee mën nga leen koo tere bu loolu yow dem di wuyu léegi nag bu dul nag bu yu xaraam amu fa yow boo fa boo ko manee nga dem wuyu ko dafa loolu farata nga dem wuyu ko moom na naan wa ijabati da'i wa ifsha'i salam beneen bu mu ñu mooy wa ifsha'i di wasaare di daal di tasaare di baril di di matal as-salam di nuyoo voilà moo tax te hadis ba mu ne woon déel nuyu koo xam ak koo xamul amul li salaf sane naan man diw xam moom laa nuyu ñu ci des sama yoon nawu ci déedéet wa ifsha'i salam di wasaare li nga xam ne mooy nuyoo léegi nag yooyu la leen digal mu ne mu daal di ñuy tere ngan an xawaatim mooy ci li nga xam ne mooy bagg yi mooy pour góor ñi nga xamante ne nii dañuy sol ay bagg wala ay ay jaaro euh, jaaro la ñuy wax voilà bagg mooy jaaro ah, aw wala boobu mu ne an taxat di mooy eh, di eh, eh, di sol ay jaaro yoo xam ne ci or la voilà moo tax waxoon nañ am na lees ci waxoon ci moo tax am na boo xam ne wa an min ah bizahabi voilà am na jàngin boo xam ne boo xam ne waan taxattumin bizahabi boo xam ne loolu noonee la riwaay yooyu ñëwee comme boo demee ci sax yi di nga ko fekk waan taxattumin bizahab waaye bu dee an taxattumi zahabi mooy da bizahabi wala mooy di e, sol di bàgg woo sol ab bàgg boo xam ne yow góor bi ci or la waan shurbi ak di naan bil fidda beneen bu mu leen tere ak di naan ci loo xamante ne nii moom xaalis la voilà wa anil mayasir al mayasir mooy teg yi yi nga xam ne nit ki bu toogee ci fas wala jëleem moom lay teg ci kaw ngir mu nooy yooyu nag mooy mayasir yi ay mbir ay mbir la woo xam ne ci soie la doon doon voilà yooyu nag dañ ko doon defar en soie ndax soie xam nga dafa nooy léegi nag moom lañ doon teg di toog mu ne loolu bu ci kenn toog parce que solo bi fas toog façon sol la voilà waa <laughs> ah, ci sol la bokk te loolu da ko xaraamal mu ne kon na wa anil maafir tere na tamit ñuy ut suñu teg ma waaye kon man grawul man sama oto bi voilà benn kii laa yor benn genre ñegenaay bu nooy boo xam ne moom laay teg ngir sama sama samay toog di gën a la sa bi yow bu boobaa manoo ko la nekk tamit li ngay solal sa yére oto ne waaye yow man de façon bi ci ne dama koy changer quoi cuir yow manoo ko changer léegi yow li nga xam ne mooy mooy soie voilà wala sa def leen en soie loolu c'est pareil tere voilà kon nag mu ngi noonu le kon nag waanil maasir kon nag yi nga xam ne ay teg lay doon waanil qassi al qassi moom itam ci wàllu soie la ab ab ab malaan la woo xamante ne nii moom itam ci wàllu nga xam ne mooy day nekk ab ab ab tissu boo xam ne en coton lay doon waaye dañ koo dañ kee ñax li nga xamante ne mooy soie loolu mooy wa anil qasfi wa an lubsil harir wa xaraamal nañu ñu li ci góor ñi lay wax voilà waaw mooy di sol li nga xamante ne mooy soie voilà soie bu nekk kii nga sol di jaay ne voilà man daal fii ma ne je suis raffiné quoi wal istabraq al istabrak façon la tamit ci façon soie yi moom itam dañ koo tere wa diibaaj diibaaj mooy yére yooy nga xamante ne nii moom yére yi tamit ci wàllu euh, euh, euh, yu diis yooyu tey nekk ci li nga xamante ne nii mooy ci soie léegi nag moo ngi noon al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala muy wax ci xadiis bi ci tegu di xadiis numéro 402 mu ne an Abdillahi ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma anna rasulallahi sallallahu sallallahu alayhi wa sallam istama'a khataman min dhahab فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه فصنع الناس ثم إنه جلس فنزعه وقال صلى الله عليه وسلم إني كنت ألبس هذا الخاتم wa aj'alu fassahu min daaxil faramaa bihi thumma qaala sallallahu alayhi wa sallam wallahi laa albasuhu abadan fanabada annaasu xawaatimahum wa fii lafz ja'alahu fii yadihi al-yumnaa kon al-imaamu Abdul Ghani kon al-imaamu Abdul Ghani rahimahullahu ta'aala muy wax kon ci hadis bi numéro 402 bi mu naan Abdullah ibn Umar mu ngi jële ci Abdallah di doomi Umar radiyallahu anhuma anna rasulallahi kene dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam istana xaataman min dahab dafa defarlu dafa defarlu li nga xamante ne nii jàppe li nga xamante ne nii mooy bagg boo xamante ne nii jaaro boo xamante ne nii ci ci or la woon léegi nag fa kaana yaj'alu fassahu fi baatini kaffihi léegi nag mooy côté bi nga xamante ne nii eh, eh, boo gisee ci bagg yi fi ñuy def euh, léeg-léeg euh, moom la ñuy def bu dee dafa am ab ab ab ab wala xaalis per xeer ba fañ koy def ci bàgg bi nga xam ne moom dañ koy gis nii mooy bokkul ak fi wër mais ci digg bi loolu nga xam ne fa la ñuy def mbir mi léegi nag foofu mooy fas sawu mu def ko fii baatini kaf fi mu féete ci li nga xamante ne mooy ci biir tenkam yi mu féete ci biir ida labi ida labis ida labisahu bu ko solee voilà bu ko solee noonu la ko doon def fa naa an nit ñi daal di defar lëgëy daal di def comme bi mu def summa innahu mooy <laughs> nit ñi dañoo gis mu ut benn bàgg boo xam ne ci or la nit ñi tamit commencé tamit di ut nit loo xamante ne nii mooy ay bàgg yoo xamante ne nii ci or la tamit nag léegi nag bi nga xamante ne nii nag noonu la demee <clears throat> ah summa innahu ginnaaw gi moom yonent bi alayhi salatu wassalam jalasa dafa toog benn bés fan nazaahu mu daal di koy xëcc bàggam bopp wa qaala mu ne alayhi salatu wassalam inni man de kuntu nekkoon naa albasu doon sol nekkoon naa ko xam ne dama doon sol xaata ma bagg bii ngeen di gis jaarut or bii ngeen di gis wa ajaalu tama doon def fassahu mooy fi nga xam ne mooy mooy jóg ci bàng bi nga xam ne fa la ñuy def bu dee ab ab ab oor la walla ab xaalis fa nga xam ne mooy loolu moom xeer ba fañ koy def nga xam ne mooy fi ciy gën a jóg min daaxil ma ko doon def hein doon ko sol di ko féetale ci sama biir tenk yi léegi nag farama sama tenk bi farama léegi nag ginnaaw gi bi mu waxee lool mu sànni bi hii sànni bàgg or boo bële summa qaala ginnaaw gi mu wax moom alayhi salatu wassalam wallahi waat naa ci yàlla ne laa albasahu laa albasuhu abada dootuma ko sol ba faw ba mukk dootuma sol bagg bi fa nabada mooy baggu or wala moo tax après lii nga xam ne moom lañ permettre kese mooy ci xaalis voilà fa nabada léegi nag mu sànni annaasu nit ñi xawaatimahum ñoom itam ñu daal di def ni yonent bi alayhi salaam defoon ñoom sahaaba yi radiyallahu anhum sànni seeni bagg or ñoom tamit kon gis ndax lan moom la yonent suñu boroom ndax ne laqad kaana lakum fi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam uswatun nekk na ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam li nga xamante ni nii mooy royukaay boo xamante ne nii bu baax a baax a baax gis nga mooy bañ daa ñoo gis mu sol ñu sol ba mu dindee ñoom itam ñu dindi loolu mooy ak roy loolu la al imaam Abdul Ghani rahimahullah mu ne wa fii lafz am na ci benn kaddu ci expression ci hadis bi nii dane jaalahu yonent bi alayhi salaatu wassalaam de defoon na bàggam boo bële bu jaaroom boo bële fii yadihil yumna ci loxom deejooram bi ci la ko doon takk kon al Abdul Ghani rahimahullahu taala muy wax ci hadis bi mujj kon ci téere bi muy hadis numéro 403 ñeenti téeméer ak ñett mu ne an Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam naha an labusi al-harir illa hakadha wa rafa'a lana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam isba'ihi as-sabbabata wal-wusta wa li Muslimin rahimahullah nahaa nabiyullahi sallallahu alayhi wa sallam an lubsil hariir illaa mawdi'a isba'iin aw salaas aw arba'a kon mu ne al imaamu Abdul Ghani an Umar ibn al-Khattaab hadiis bi mu ngi koy jëlee ci Seydina Umar di doomi Xattaab radiyallahu anhu anna rasuulallah kenn ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nahaa aayana terena an labuusil xariir ci sol gi nga xamante ne nii mooy sol yére yi nga xamante ne nii mooy eh, yére yi yére yi suwa voilà léegi nag mu ne illaa hakada lu dul lu tol nii lu dul lii war a fa lanaa mu ne yonent bay saab saam yëkkatil ñu bim ñu ko bim waxee tere ñu lii mu yëkkatil ñu moom rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa isbaayhi waxoon nañ dañu wax u di wax i di wax a ñaari li nga xamante ne isbaayhi ñaari ba baaraamam bi alhamdulillah as-sababata mooy bi nga xamante ne nit ki eh, bu dee arab yi te tamit nit ñu bari ah <laughs> ci xeet yu bari bu ñuy jàlla bu ñuy joxar bi nit ah yow di la kii moom baaraam boobu ñuy yëngal ah te mooy mooy bi nga xamante ne nit ki buy julli bu toogee di taaya bi muy tàllal noonu baaraam boobu la leen yëkkatil le wal wal wusta ak bi nekk ci digg bi xam nga yoo takkaloo ne lu dul lu toll nii voilà mooy diggante bi nga xam ne mooy boobu ñuy ñuy taayaa ak bi ci kaw mooy diggante loolu ah lu toll noonu lool kese munoo tax mu ne wali muslim ñeel na imaamu muslim rahimahullah ni mu soloowe hadis bi moom dane yonent Seydina Omar dane naha nabiyullah dane naha tere na nabiyullahi eh, yonentab yàlla bi muy ki nga xam ne eh, yonentab yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam an lubsil harir ci si sol li nga xamante ne nii mooy sowa illaa lu dul illa mawadi'a illaa mawdi'a isba'i lu dul nga xamante ne nii mooy place Euh, ñaari baaraamam yi aw salaas wala ñett aw arba wala ñett walla ñeent voilà loolu mooy li nga xam ne moom lañ gisoon sànq mooy lu toll noonu ci baaraam yi nga xam ne ni muy tuutee lu toll noonu kese voilà loolu la kon loolu mooy li nga xamante ne ni mooy euh, kon dañuy yem ni insha allah bii di ñëw al imaamu radiyallahu anhu wa rahima daal di génne ubbi beneen téere boo xamante ne nii téere la bu bees